A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan. Ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam. baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim kayfa yahdi allahu qawman kafaruu bacda iimaanihim wa shahiduu anna alrasuula xaqun wa jaa'ahum albayinaat wallahu laa yahdi alqawma alzaalimiin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xawante ne nii mooy juróom ñett fukk beek juróom benn mu ne fa mu wana naka yahdillaahu la boroom bi tabaaraka wa taala di ginde xawman ay nit ñoo xamante ne nii ñoom kafaru dañoo weddi ba'da imaanihim ginnaaw ba ñu gëmee muy ñi nga xamante ne dañ ne woon ci yahuud yi ne woon dañoo gëmoon seydina muusa ibn imran alayhi wassalaam waaye it ci karcaan yi ñi nga xamante nii ñoom ne ne nañu dañu gëmoon ki nga xam ne mooy seydina almasih Ah, ibnu maryam alayhim assalaatu wassalaam waa ñooñu ak ki nga xam ne tamit ak jullit la boo xamante ne dafa nekkoon jullit ba pare daal di murtad ne maa nekkoon jullit nekkatuma ko mu ne waa kayfa mu ana naka yahdillahu la borom di tabaraka wa di gindee qawman ay ñoo xamante ne nii kafaru ba'da imaanihim dañoo weddi seen borom ginnaaw bañ ko gëmee mooy wedd wuñ ci gréer xam nañu daal di géej weddi ginnaaw ba ñu gëmee wa shahidu ñu seede ci seen téere ya bu dee yahuud waaye chrétien yi waaye jullit bi nga xam ne dafa nekkoon jullit mu seede ci alquran xam ne anna rasula kene yonent boo bële mu seedal woon jëloon pacte ci yonent yépp alayhim salaatu wassalaam muy seydina ahmad rasulullah salawatullahi wasalaamuhu alayhi kene moom xaqun dëgg la wa jaahum mu daal di leen dëkke alba wa jaahumul bayyinaat te ñooñu noonu di weddi mooy yu leer yi daal di leen dikkal preuve yi wane ne borom bi kese lañ war a jaamu ñu daal di gemaal gërëloolu lépp ñu daal di weddi suñu borom ne ñooñu nan laa leen di gindee wa allahu mu ne ta bi tabaraka wa taala laa yahdi moom de dafay newul di gindi alqawma nit ñi nga xamante ne nii az-zaalimiina ñooy bokkaar ñooy ñooy mooy bokkaalekat yi tooñkatu seen bopp yi boroom bi nekkul di gindi ñoo ñële kum ci koo xamante ne nii ci dogalam bu jiitu dogaloon na ne yow du la gindi yow moom de toute façon c'est fini kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne ulaa'ika gaayoo yële jazaa'uhum li nga xamante ne mooy seenu pay mooy lan anna lahu anna alayhim la'natullah mooy ne lan li nga xamante ne nii këñu ñoom ñeel na leen li nga xamante ne n Euh, mooy mooy moo moo moo mooy mooy rubbum yàlla mooy li nga xamante ne ni moo moo yàlla ci seen kaw wal malaika ak li nga xamante ne nii mooy malaaka yépp naa naasi ajma'in ak nit ñi mbooleem seen mooy euh, li nga xamante ne nii loolu la comme li suñu boroom wax di yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ne boroom bi tabaraka wa bu soppee benn jaam da koy wax jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko man de sopp naa diw moom mu daal di koy wax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy waa asamaanu almalaul ala bu ko defee ñoom ñu soppu jaam boo bële nga xam ne léegi nag loolu day diffusé wu day day tas ci kaw suuf tax nit ñi dañ koy bëgg moo tax da ngay gis nit koo xam ne nit ñi dañ koy sopp te yow xamoo ko sax da ngay dégg turam rek ne kooku moom noo xaw ma lan la waaye dama koo sopp te masoo koo gis amaana sax masoo ko dégg waaye rien que nga dégg turam mooy ne yow da lay neex quoi mooy ne waa ji da loolu parce que lu borom bi di def la voilà léegi nag contraire bi loolu la wax mu ne borom bi tabaraka wa bu daal di bañee benn jaam day wax jibril alayhi salatu wasalaam ne ko yaa jibril ne ko yow jibril alayhi salatu wasalaam diwre bañ naa la bu ko defee sayyidina jibril daal di wax waa malawul ala wax ko malaaka yi ne bi bañ ñu bañ voilà léegi moo tax waa ji waa suuf tamit affaire boobu mooy tas biir suuf waa suuf dañuy dañ koy bañ ngay gis benn waay xam ne ndax masoo surtout moom dara masulaa tooy masulaa masula ci sax mais rien que dégg ko rek yow automatiquement nga naan man waajooju de man jubluwuma dara wóoluwuma ko quoi alors que yow amul lu mu def ak yow la parce que mooy bëggoo ko supporter loolu parce que borom bi moo koy def kon nag suñu borom tabaaraka wa mu ne kon loolu la. léegi nag loolu loolu noonu mooy li nga xamante ne nii mooy lii borom bi tabaraka wa taala di wax léegi nag mo ne kon nag gaa yaa ngi noonu la de kon nag mu ne kon ñooñu moo taxaale ñoom laanatullahi lay nekk seen kaw laanatallahi ak malaaka yi naasi ak naasi wan naasi ajma'in ak nit ñi mbooleem seen mu ne nag gis nga nag bu ñu duggee ca mbugal ma xaalidiina fiihaa ñoom dafa lañuy béel fa lañuy sax laa yuxaffafu anhumul adaab kenn du leen wo woyofal li nga xam ne mbugal mi ma leen di teg wanaa hum yunzarun kenn du leen xaare de bu mbugal mi jotee kenn du leen xaare di leen yéexal même benn seconde puna illa alladhiina taabu bam des ci ñoom yi nga xam ne borom bi daal dina leen delloo si ñu mën a génnaat ginnaaw ba ñu murtadee daal di génn ci lislaam daal di ñëwaat ba ñu gisee lu leer daal di koy weddi ñu ñëwaat tuubaat min ba'di daalika ginnaaw loolu laata ñuy dee wa aslahu ñu yëwénal mooy def lu baax place lañ defoon lu bon te képp ku ñu sànkoon ñu fexe yow tegaat la ci yoon walla affaire bi loolu la mooy aslaha mooy réformer bu ma yàqee benn mbir léegi booy bokk na ci sama tuub mooy ma réformer affaire boobale mooy manumaa sànq ay nit man ma ne woon benn guru boo xam ne di woo nit ñi ci ay caaxaan di leen gëm ne ne di leen gëmloo ne julli jaru ko di leen gëmloo ne woor jaru ko ay zakat yi woor jaru ko yéen daal seen xol ak leen ko ci man kese léegi yow nga ba pare ba nit ñu pare sànku ci léegi yow borom bi nga tiit borom bi xëccaat la nga tiit nga génn ci lool dangay ngay taxawaat ña nga réeraloon nga wax fan nga ko doon waxe yépp audience nga doon am nga wax loolu ne mbiri yi la ma doon wax demewul nii il faut nga réparer affaire boo bële mun nag waaslahu fa inna allah ñi def loolu dinañ xam ne borom bi tabaraka wa taala xafuurun mooy ki nga xam ne dafa yaatum njéggal rahimun daal di yaatu ak yërmale mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne kafaru nañoo weddi baada imaanihim ginnaaw bi nga xam ne moom lañ gëmoon mooy ñi murtad summa ginnaaw dis daadu kufra ñu gën a dolli redoubler li nga xam ne mooy kéeféer ñu nga xam ne moom lañ newoon am na ñu naan ñooy yahuud yi ñi nga xam ne ñoom dañoo weddi ginnaaw bañ gëmee Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mooy dañoo weddi seydina isa ne kenn ko yónniwul summa zdaadu kufra yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ñu gën a redoubler gina yokk li nga xamante ne nii mooy ak weddi yàlla tabaaraka wa taala nan lañ ko defee ndax weddi ku weddi yonent bi yàlla tabaaraka wa moom na li leer ne mooy yàlla ci boppam nga weddi kon nag affaire baa ngi noonu ne léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala ne gaayoo yële de lan tuqbala min tawbatuhum kenn du nangu li nga xamante ne mooy seenu tuub kenn du ko nangu wa ulaayika ndax ñoom dañu dul tuub sax dañ dul tuub te borom bi du ko nangu loolu mooy lan mooy bu ñëwee ba jamono ji nga xamante ne nii borom bi du fa nangu mooy jamono ji nga xam ne jant bi ci lay fenke wuuteeg fi nga xam ne foofu la doon fenke wala fi nga xam ne maalam yu xar xir kënee li ba bi aleyi saatu salaam ne kenn ci yéen du deñ ñu koy nangul fekk nekkul ci jamono ji nga xam ne ci la ñuy xëcc bakkanam muy génn àddina kooku moom jamono jot comme ni Firawna na defoon borom di nekku fi di di jéggal kenn comme moom ni mu ko leerale moom borom di tabaraka wa taala mooy gaa yi dañuy xaar seen borom wala dañuy xaar banda ayaati rabbu rabandu ayaati rabbik lenn ci sa laaya sa màndargay borom yu rëy mooy jant bi bés miy jóge fële feeñe beneen côté loolu noonu ku fa kii it borom bi nee na duma la jéggal dara kon nag mooy gaa yii nii te nag walan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seenu tuub wa ulaa'ikatu ku weddi laajal firawna wa ulaa'ikatu gaayoo yele humu daalluun ñooy ñi sànku mu ne kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi seen borom wa maatu ñu faatu wa hum kuffaar ba ñuy dee dañoo dee nekk yéefér suñu borom ne gaayoo yu noon falan yuqbala min ahadin min ahadihim kenn du nangul kenn ci ñoom ci yéefér yooyu dee nekk yéefér mil'ul ardi même bu doon nekk suuf si lañu feesal zahaban li nga xam ne mooy or wala wiftada bi gis nga bu jëloon suuf si lépp suuf si la continent yépp même ndox mi sax océan yeeg lépp marigot yeeg rivière yeeg lépp nekk or mu ñëw ne borom bi tabaaraka wa daal di may jéggal bu ko defee ma joxe lii nga jéggal ma suñu boroom tabaaraka wa taala nee na dara laa ko dul nangul moo tax am na benn xadis boo xam ne loolu la suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax ne waaye ne doomu aadama bi ëllëg loolu suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu yee la ko suñu loolu yee la suñu boroom di wax kenn ab yéeféer boo xamante ne nit ki dañ koy dekkil sawaay mu naan boroom di tabaaraka wa ay waay may ma bu ko defee man ma man daal ma tuub mu ne ko laajoon naa la mooy mooy jë alal yii walla alal yii yépp waa suuf si yépp booy waay waay ak a neexoon mu nekk alal ma daal di koy joxe daal di mucc yonent bi alayhi salaatu salaam ne borom bi ne ko man de daal dinaa la woon laaj loo xamante ne nii moom moo gën naa la loo xamante ne nii mooy moo gën a néew lii léegi dama laa laajoon rekk nga bañ maa bokkaale léegi nag nga bañ voilà <laughs> voilà mu ngi noonu voilà benn waay boo xam ne ci waa safar lay bokk naan waay man de bu ma amoon li nekk ci kaw suuf si yépp dinaa ko joxe borom bi ne ko yow de laajoon naa la lu jina a woyof lii jëloon naa ca sa diggal maam aadama alayhi salaatu wassalaam ne bu ma bokkaale dara yow nga bañ lu dul na di ma bokkaale comme ni nga xam ne noo ne logal imaamul ak imaamu Muslim ak seen sëriñ dal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala aljamii daal di soloowee kon nag mu ngi noonale suñu borom tabaraka wa taala ne kon gaa yooyu de bu ñu amoon li fees suuf si yépp di or